A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah. Nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Fussilat wala suurati sajdatil mu'min wala suuratul masaabiih ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim alladiina laa yu'tuuna az-zakaata wa hum bil aaxirati hum kaafiruun kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne ni mooy juróom ak ñaar gis nga ci laaya bii ñu génn gisoon nañ lim waxoon wa waylun toskare ñeel na moom la ko tëje moom la ko jeexe woon wa waylun toskare wa waylun xurumbugal wa waylun kukku lil mushrikiina ñeel na way bokkaalekatu yàlla yi ñooñ lay wax nag ñooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xam ne laa yuutuuna zakat du ñu joxe zakat mooy ne du ñu setal seen bopp mukk seydina wa mawlaana ibn abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne mooy du ñu nangu wax sahaadatu laa ilaha illa allah dugg ci lislaam fóot seen bopp nekk loolu la mooy du ñu joxe zakat bu rëy boo bële nga xam ne zakatu mooy tazkiya da ngay raxas sa bopp fóot sa bopp ci xeetu bakkaar yi nga nekkoon bokkaale yi nga ne woon mu ne ñoom loolu lañ deful ñoom ñooy mushrikuuna yi waaye mooy la tamit day tekki ne ñoom du ñu joxe zakat jamais ñu joxe dara ngir borom bi tabaaraka wa taala li borom bi farataal ci seen alal yi nga xam ne mooy c'est pour dimbali nit ñi ak seen njaboot yi même bu dee ne jamono ji azaka bi ñuy wax bu mag a mag koy leerale mooy ko doon ndax bii Makka la woon waaye mooy lu ñu joyal zakat loolu dafa masoon a nekk lu ñu farataal Makka mooy di joxe di ngir borom di tabaaraka wa taala di fóot sa bopp di génn ci li nga xamante ne nii ci la ci la borom di lim la wërsëgal nga ciy joxe te borom bi tabaaraka wa taala tax ci yoo xam ne nag farata la woon muy àq yàllal mu ne ñoom duñu ko def de mahum te ñoom bil aaxirati ci àllaaxira hum ñoom yéeféer yi bokkaalekat yi hum ñoom alladina amanu suñu boroom ne ñi nga xam ne nag ñoo gëm waamilu saalihaati day jëf-jëf yu baax yi ñoom nag lan lañu yam mu ne lahum ñeel na leen ajrun pay xayru mamnuun goo xamante ne nii du dog mukk qul suñu boroom ne waxal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci laaye juróom béeg ñee juróom ñeent bi mu ne qul wax leen a innakum ndax yéen waa Quraysh ñi yéen yéefér yi la takfuruuna ndax yéen di weddi billadi xalaqa ndax da ngeen di weddi ki nga xam ne moom moo bind suuf si yow may ni ci ñaari bés kese la bind juróom ñaari suuf de wa taj'aluna daa daa ngeen koy utal ay ndend di ko utal yii ngeen xam ne moom ngeen def ci kaaba gi mu fees ci dell di ko jaamu zalika kew kee nga xam ne moom mooy koo kële bind suuf si ci ñaari fan de moom rabbul alamin mooy borom bindeef yi wa ja'ala fiha rawasiya mu def ci suuf si ay montagnes yoo xam ne ñoo koy téye min fawqiha ci kawam wa baraka fiha mu barkeel suuf si ba nit ku nekk laaj ko baykat yi ay pepp yu ndaw la ñuy suul waaye bu génnee tool yi naat mbay mi baax nga gis ñu jël ay bërigo ay charrette charrette la ñuy jël di ko yépp ay ñuy jël ay conteneur di ko ci yépp di ko exporter yooyu yépp nga xamante ne nii ndax lañ doon suul de ba ñuy dem di ko jiwi daanaka fi ñu ko defoon ci bool bu ndaw la waaye ba dugub ja ñoree wala gerte gi ay charette charette la ñu jël di ko ci yeb ngir yóbbu ko loolu mooy barke bi nga xam ne bokk ci barke bi borom bi def ci kaw suuf waaye mooy loolu la mooy suuf si borom bi moo ko barkeel léegi nag bu ñu doyadalee mbay doyadal yooyu yépp nanguwuñoo évoluer tamit façon mbay mi ñuy bayee gisoon nañ li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon topp ci ginnaaw fas yeeg nag yi rek du ñu fexe sax xool ne léegi jamono daa dox nan la ñuy mën a uti ay tracteur am ko nga xam ne dañuy toog mu defal ñu lépp te duñu sonn gaaw am lu gën a bari loolu nekkuñ ci yooyu ñu nekk rek naan lii lañu fekkoon maam ak baay ay goppa ki dabaat yooyu ah waaw yooyu nag moom mooy yooyu moom ak retard la wa baraka fii kon borom bi moo barkeel ci suuf sii de wa qaddara fiiha aqwaataha waaye ci kaw suuf li nga xamante ne nii mooy li fi nit ñiy dunde seen wërsëg ku nekk sa wërsëg borom bi natt na ko laata ngay juddu ak kenn manu la fexe yow bu wërsëg boobu du ñëw ci yow moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon inna ruuxal qudusi ne ruuxal qudusi muy seydinaa jibril muy ruux gu sell gi daal dinay ëf ci sama xol loo xamante ne wax yu la këne borom bi kenn benn bakkan du faatu hatta tastawfiya rizqaha lu dul mu daal di matal li nga xam ne mooy wërsëg bi ko borom bi demal fekk jeexul kooku manu la faatu bu ñu ko liggéeyoon téeméeri katu liggéeykat it ay xonamkat xonjamkat bu ñu ko dugaloon fu ne ngir mu dee lu ne ñu tegal ko plan ut ay tueur raykatu nit ngir ñu faat ko fees bees bu dul ne li ko borom bi wër sa gëlal jotagul matagul kenn manu la fexe ba du waajoo day dund par force kon mu ne kon loolu la ma wax kon nag que ne kenn du faatu lu dul mu matal li nga xamante ne nii mooy wërsëgam gi ko boroom bi jox dina ko jël ba mat sëkk kon nag mu ne fattaqullaah ragal leen yàlla wa ajmilu fi talab te na ngeen rafetal li ngeen xam ne noonu ngeen di sax koo am am ndax kat fa inna ma inda allah yëg leen ne la ne fa yàlla laa yunaalu bi ma'siyatillah kenn du ko jote wërsëg kenn du ko jote ci li nga xamante ne mooy mooy yàlla nga ne ma ah, sa waay yow xaaral looy wax nii gaa yi jaay sàngara bu xam nañ ne sàngara baaxul ba pare am ci lu bari am ci ay jo ay dëkk yu baax am ci ay tabax yu baax am ci ay oto ay firme am ci ay industrie lu ne am ko ci alal ju ne gàññ ñu ne la waaw mooy loolu noonu daa barkeelu loolu taxul ñuy wax wërsëg la kay ndax lépp lu borom di joxe noonu wërsëg la waaye mooy la ne fa yàlla la la wax la ne fa yàlla nag mooy lii lii nii àddina dafa doyadi moo tax keroog ci suuratu zuxruf loolu dañ ko fàtte woon wax moo tax suñu borom ne bu xamul ne nit ñi bu leen defaloon yooyu yépp jël seen téeg yi def ko woor seen néeg seen buntu yeeg seen ascenseur yeeg seen escalier yépp ma defal leen ko woor zuxruf yooyu na lan moo mu ne bu ma xamul woon ne nit ñi bu ma leen ko defalee dootuñ ma jaamu kononte kon ku weddi yàlla loolu laa koy defal ndax àddina moo amul benn solo ci yàlla loolu la leen di defal lépp di woon waaye nag mooy loolu la waaye la ne fa yàlla muy ngërëmu yàlla am amu yàlla mooy man manu yàlla wéeru ci yàlla am ngërëmam loolu kenn du ko jote ci li nga xamante ne nii te loolu mooy wërsëg gi gën a mag gum ci mbindeef mën a am boobu kenn manu koo amee ci mooy yàlla kon nag affaire yi loolu la moo tax nit ku ne liggéey ba ngay def laa laata nga ciy dugg waroon ngaa xam est ce que lii dagan naam daganul kon nag loolu la wa qaddara fiha aqwataha kon suuf si borom bi moo natt ku lekk wërsëg wi nga xam ne moom nga fi amee léegi nag tubaab bi bëgg laa gëmloo ay Nations Unies seen waxi caaxaan yooyu naan il faut limiter les naissances wàññi jur gi parce que fii suuf si li fi ne mënuñ koo mënuñ koo dundee bu yàggee mooy épuisement day am lan moo tax épuisement am est-ce que ñoo wax nañ la ko mooy da gis ñoo xamante ne nii ñoom matuñu matuñu dara ci ci ci monde bi boo jëlee addina bi ni ñu toll ñoom bariwuñ fi daanaka ay 15 ci population monde bi mooy ne ñoom ñoo jël li monde bi am yépp am amu monde bi daanaka mooy yi ñuy produire par bés juróom daanaka euh, fukki nit a ko yor fukki bu buñ nee fukk ci téeméer ñoom fukk yi ñoo ko yor téeméer yi ñu bàyyee leen dara ba pare nag naan yéen téeméer yi wàññi leen seen bopp léegi ñoom est la waroon a demee kon mooy mbir mi demewul noonu loolu waxi caaxaan la yoo xamante ni moom bokki maltus yeeg gaa yoo yëleeg ñi nga xamante ne ñooy caaxaankat yi ñoo koy wax ak seeni taalibe mu ne kon dara fiha aqwaataha borom bi daal di ciy natt li nga xam ne mooy mooy li nga xam ne mooy wërsëgam de fii arbata fii arbati ayaamin ci ñe ñeenti fan sawaan lissaa'iliin mu ne wërsëg gii nag ma def mooy dama ko yemale ci ñi nga xam ne ñoo ko soxla ak ñoo koy laaj mooy borom bi ñépp ku ko gëm ak ku ko gëmul ñépp lay defal wërsëg léegi nag nga ne ma ah yow lii moom nu mu demee nii léegi nag mooy kon yow suuf si ñaari fan ak ñeenti fan boo ko yokkee mu ne kon boo ñaari fan la ko tabax fii yow may euh, néew ndax di ngeen weddi a innakum ndax yéen la takfuruna a ngeen di weddi billadi xalaqal arda fii yow may ni mooy ki nga xam ndax da ngeen di weddi ki nga xam ne moo bind euh, suuf si ci ñaari fan ba pare mu def ci aqwaataha bu baaraka fii rawaasiya yi def ci montagne yeeg barkeel ko natt li nga xam ne mooy wërsëgu ku ne ci ñeenti fan kon loolu mooy ñeenti plus ñaar lay do dañuy jël ñeent boole ci ñaar juróom benn déedéet du loolu de ndax bu dee loolu ñeneen ñaari fan yi mu wax ne summa stawa ila sama ne ginnaaw gi mu daal di eh, jublu daal di jublu ila sama yi ci asamaan si wa huya duxaan mooy mu jublu fa ngir defar ko wa fekk asamaan si jamono jooju duxaanun saxaar la woon fa qaala laha mu dew ne ko moom asamaan si walil ard ak suuf si yaa dikk leen tawan ci lu leen neex aw karhan wala ci lu leen naqari qaalataa ñu ne ko atayna dañuy ñëw taa ay na coo mooy ne dañuy neex ci loo xam ne ci coobara la ñuy ñëwee de fa qadaahunna mu daal di leen def moom borom bi tabaaraka wa taala sab'a samaawatin tabax asamaan yi juróom-ñaari asamaan fii yawmayni ci ñaari bes wa awhaa fii kulli samaain amraha asamaan su ne mu daal di fay dee def fa la nga xam ne ñoo ko war a dëkke ci ay malaaka ak la nga xam ne moo fa nekk foofale wa zayyana samaa dunya mu daal di taaral asamaan si yi nga xam ne moo moo gën a jege féete gi nga xam ne mooy asamaanu àddina ji ad bu jege bii bi masaabiha ci li nga xam ne mooy ay lamp muy biddiw yi lii moo tax ñuy woowe saar bi suuratul masaabih tamit muy bi masaabiha bi wa hifdan waaye biddiw yooyu nekk loo xam ne day day protéger asamaan si mooy di jam ñi nga xam ne ñooy jinne yi nga xam ne ñooy doon yéeg comme niñ ko gisa woon ci suuratul jinni suuratu qul wahiya di dem di sàcc ay xabaar yi nga xam ne moom la malaaka yi di wax ci niir yéeg yooyu suñu borom jël jum yooyu def ko ñu leen di jam jinne mu ci dal daal di paralyser laagoo zalika dëgg mu ne kookee mu ne zalika lii luy loolee taqdiirul azizil alim mooy nattu ki nga xam ne mooy ki notti nguuram al alimu mooy ki xam nga ne ma waa léegi dikkal ci li nga doon wax ma ne waaw bindug asamaan suuf si dane ñaari fan bi mu ci defee li nga xam ne mooy montagnes yi daal koy barkeel natt li nga xam ne mooy xéewal yi fi ne ak wërsëg yi ci ñeenti fan kon loolu boo jàppee ñeent ak ñaar du lan juróom benn mooy léegi nga yokku li mu wax ne asamaan si daf koo tabax samaawatin fii yawmayn mu daal di def asamaan yi dogal leen defal leen ci ñi ci juróom-ñaari asamaan ci ñaari fan boo yokkee ñaari fan ci juróom benn lu muy doon mooy kon juróom benn juróom-ñaar juróom dañ naan la déedéet ndax yoneen suñu borom tabaaraka wa taala moo ñu xamal ne bindu kii bi asamaan suuf yëpp bind bi ci juróom benn fan la ko def fii sittati ayyaamin lool la kon nag léegi ma ne la looloo tax ma ne la ñeenti fan yële déedéet wa qaddara fiha aqwaataha fii arbaati ayyaamin yooyu noonu fi ar mooy ci matin ñeenti fan déedéet tekkiwul ne da ngay jël ñeent yi boole kook ñaar yële ci suuf si déedéet mooy ne suuf si daf koo tàmbali waaye àggale ko woon daf koo tàmbali defoon ko benn bul boo xamante ne moom lañ doon wax comme ki nga xam ne lay def benn pat teg ko fi nga xam ne fa la Kaaba gi nekk foofu fële muy ndayu yi nga xam ne mooy dëkk yi après nag ci la jublu ci asamaan si defar asamaan si ba pare ñëwaat ci suuf si daal di koy maasal gi tallal ko def yi nga xamante ne moom la def yooyu lépp nag ci matu lan ñeenti fan mooy ci ñe mooy bind be yim ci def yooyu yëpp ci ñeenti fan asamaan si mu jublu ci daal di koy def ci ñaari fan fekk mu bindaale ki nga xamante ne mooy ma doomu aadama gi nga xam ne yooyu yëpp mu bind ko ci juróom benn fan la defal lépp moom wax moo doon wax ci yeneen saar yi